mais dañu ruyul rek mu ne quoi kon nag te nga fadullah lahum way ñaanalal yàlla sa mbokk yi allah qala allahu taala wartaqi yawma ta'ti sama bi dukha'in mubin moo da doon wax ne loolu moom daa xeet li mu bëgg a wax fii mooy duxaan boobu weesu na am na ba pare waaw am na ba pare loolu képp ku la ne bu yawmal qi bu bu kii hmm, euh, addina bi waaj a tukki la du loolu saar bi waxul loolu moo tax euh, ci cours kitaabu tafsir suuratu Yuusuf foofu leeral na ko bim naa ne dem na bim ne fa asaabathum sanatun hassat kulla shay hatta akalul izam hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-samaa fa yara baynahu wa baynaha mithla ad-dukhaan qaala Allahu ta'aala fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhaanin mubiin qaala Allahu ta'aala innaa kaashiful 'azaabi qaliilan innakum 'aa'iduun Ibnu Mas'uud ne gaa yi mu doon waxal yow nii lan lañ wax. borom bi dane bi ñu leen tegee buggal moom ñu ñëw ci yeneen semi alay saa saam bon Abu Sufyan ñëwul moom kat dafa ñëw ak benn délégation te xew-xew bii Makka la xew même bu dee ibnu al imaam al xaas na xajar mu ngi naan dafa mel ni mbir yi xewoon na tamit Medina waaw mais lii nii bu dee siyaaq bii lim niru parce que Ibn Mas'ud lii dafa xew te boobu moo yeneen saa saam mu ngi seen biir biñ ne ndax liñ ci teg ne yawma naftishul batshatal kubra mu ne lool mooy bésu badar ba ñu weddee borom bi ne bu ngeen dinaa leen defalaat la dinaa ko dindi mais bu ngeen delluwaatee ci weddi yàlla mbugal mu tar bi jàpp gu tar géey yi ñëw Ibn Mas'ud ne lool bésu badar la woon lii kay leer na day war ne xew-xew bii moom en tout cas li gën a dëgër même bu dee am na riwaay yoo xam ne day mel yenn Médina mais du Médina fii la woon Makka la woon ala saakina afdalu Ibn Mas'ud ne waaw borom bi nee leen inna kaashiful azaabi qaliila dañuy dinañ leen wuññil mbugal mi leen dal ba ngeen di xool asamaan si jàpp ne ay ay ay ay fumée ngeen di gis ah, ay saxaar tuuti mais xam naa ne dangeen di delluwaat te bu ngeen delluwaatee mbugal mu tar maa ngi ñëw léegi Ibn Mas'ud ne ñi nga xam ne aji wax ji naan xew-xew bi bu yawmal qiyaam la yawmal qiyaam la. mu ne afa yukshafu anhum al-'adhabu yawm al-qiyamah wa qad mada ad-dukhan wa madat al-batsha mu ne loolu <laughs> est ce que dañ leen di est ce que yéeféer yi yawm al-qiyamah mbugal mi dañ leen koy wuññil déedéet mu ne te romb na duxaan bi yóbbu alquran di wax nii romb na weesu na Quraysh la woon jeex na wa madatil batsha fa al batsha romb na te mooy yawmu badrin voilà mooy moom mu ne mooy bisu Badar fa la leen borom bi daal di duma la nga xamante ni mooy duma yu tar ya jaare ko ci loxoy jullit ñi voilà moo tax ci benn riwaaye mu leeral lool bim ne mooy ci boo demee ci kitaabu tafsir suuratu alif laam miim ghulibati ruum baabun falaa ah, yarbu inda allah foofu <laughs> ibnu Mas'ud ne waaye léegi man dama leen di laaj ci ne dumaan bi yawmal qiyaam la ah, kooku lay laaj afa yukshafu anhum al-azab afa yukshafu anhum azab al-akhirah idha jaa est yéefér yi dañ leen di dañ leen di wuññil li nga xam ne mooy mbugalum al-akhirah mu ñëwee ah est-ce que dañ leen koy wuññil bu ñëwee moo loolu mooy dé summa aadu ila kufrihim dañ leen koy wuññil ñu delluwaat seen kéefar yawmal qiyaam loolu xellu na jàpp ngeen ne aay bi loolu lay wax fa dhalika qawluhu ta'ala yawma nabtishu al-batshata al-kubra yawma badr mu ne yawma nabtishu al-batshata al-kubra bésu Badar la woon mooy fële leen rëkk seen digg moo tax gaa yi boo gisee ñoom ñëpp lañ faat ñoom Abu Jahl ñoom Shayba Utba gaa yooyu yëpp keroog lañ leen rey Umayyatu ibn Xalaf waaw xalafahumullahu fi naar kon lii la bon ci gàttal ibnu imaamul Buxaari yi riwaayar yàllool léegi ñu xool imaam Muslim pour wax la li taxoon ñu ne la su xadiis bi ndax muttafaqun alayhi mu ngi ko indi al imaamu Abul Husayn kitaabu sifatil qiyaama wal janna wan naar baabu duxaan waaw téere bi mu def meloy ajjana nooy meloy yawmal qiyaama ajjan ak safara buntu bi suraaxi def du ad-duxaan mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Ibrahim mu ne nettan suñu sëriñ Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi Ishaaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhi gane àddina 161 génn àddina 237 xaritu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi qaala mu ne axbaranaa Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi génn àddina 110 génn àddina 188 bu ci nekk am na wuute rahmatullah alayhi Mansour mu jël ko ci Mansour ni Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab as-Sulami al-Kufi génn àddina 132 rahmatullah alayhi an Abi Duha gis nañ ko sànq ci waa Imam al-Bukhari bi ñuy gis tàllale ba an Masruq gis nañ ko sànq Abu Aisha ibnu Masruq ibnu al-Ajla'i ta'ala kunna inda Abdillahi julusan wa huwa muttaji'un baynana déglul imam Muslim bi bi it daa détaillé dëgg mu ne ak na ne dafa am benn xaas ku doon nekkale bu nekk ca buntu Kinda Kufa nag la ci boo xam ne da doon nettali li wax naan duxaan bi bu ñëwee euh, mooy saxaar soosu bu yowmal xiyaam di ñëw way njum yàlla gi day mel ni sot la koy def kantaa yéeféer bi moom da koy ëf ba ni koy rayee waaw da koy mel ni koy aspirer ba ni mu koy rayee Ibn Mas'ud nag loolu metti mu mer ci affaire boobu quoi ne kuy wax na nga wax li nga xam voilà loolu duxaan weesu na mu ne kunna inda Abdillah dañoo noon ci Abdillah juluusa lii taxoon nañ ci ci tafsir allégé yi suuratu Duxaan taxoon nañ ci affaire bii nii voilà voilà mu ne dañu ne woon ci Abdallah ibn Mas'ud juluusan daal di woon yekki wa huwa muttaji'un ñun ba ñu toogee ñun taalibe yi ñu ngi toog moom mu ngi tëdd bay na naa ci suñu biir waaw fa ataahu rajulun fa qaala am benn waay bu ñëw yi mooy waay bi ñu doon wax benn waay dikkal ko ne fa qaala ya aba abdirahman moo doon dàkkantalam yow doomi abdirahman inna xaasan am na nettalikat inda abwaabi kinda bu nekk ca buntu kinda mooy kuufa foofu de yaqussu mu ngay nettali de waaw di jàngal ñu ñeena di leen di waar di leen wax wa yazhumu nee na di anna ayata duxaani taji'u waaw fa ta'xudu bil anfaasi bi anfaasil kuffaar ne aayat duxaan bi dina ñëwi bu àddinay tukki bu ñëwee day jël nokki yi yéeféer yi waaw mooy da leen di aspirer bañ dee mooy dañ koy noyyi noyyi ba mu ray leen mu ne wa yaxudul minhu ka ka hay'ati zukam bu dee julli ñi nag ñaaru sot la leen di def voilà abdullah abdullah ibn mas'ud daal di wax wa jalasa jógaat toog wa huwa ghabbaan mu ngi ne yaa ayyuhan naas ay yéen ñi ragal leen yàlla man alima minkum shay'an képp ku falyaqul bima ya'lam na wax li mu xam wa man lam ya'lam képp koo xam ne xamoo falyaqulillahu a'lam na ne yàlla moo xam fa innahu ndax a'lamu li ahadikum an yaqula lima la ya'lam allahu a'lam ndax kat boroom fa innahu a'lamu li ahadikum kenn ci yéen moo gën a xam kenn ci yéen mu ne li mu xamul mu ne boroom bi moo xam ndax kat fa inna allaha ndax boroom azza wa jalla qaala wax na li nabi yonentam alayhi salaam qul na as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin mooy aay bi ñu waxoon sànq mu ne inna rasulullah sallallahu alayhi léegi mu wax leen ne pour wax leen ne kooku dafa juum te li ko ñu ne daa jàpp ne waa ji li ñuy wax xamu ko maîtriser wu ko bari di ko wax parce que lii mu ne ñëwagul naan bu àddina bi tukki lay ñëw alors que affaire bi weesu na mu ne yonent bi alayhi salaam lamma ra'a min an-naasi bi nga xam ne ci la gis ci nit ñi ak wane gannaaw bañ koo faale qaala mu ne fa qaala mu ne allahumma sab'un ka sab'i yusuf alayhi salaam yeneen saa saa ñaan ci waa Quraysh ñaan yàlla teg leen buggal juróom ñaari ati bekkoor yu mel ni Seydina Yuusuf alayhi salaatu wa salaam qaala fa axadathum sanatun hassat kulla shay hatta akalul jurub loolu gis nañ ko sànq benn bekkoor dal leen dara lépp wow amuñu tus ba lépp loo xamante ne moom lañu dencoon lépp la ne ba ni nga xam ne amatul luñ lekk ba ay der lañ doon lekk ak middi ndax xiif kenn ci ñoom fa wa yanzuru ila sama ahaduhum fa yara ka hay'ati duxaan kenn ci ñoom xool asamaan bu xoolee ndax xiif day xool mel ni ay saxaar lay gis ci kaw fa ataahu abu sufyaana abu sufyaan dikkal yeneen saa saam fa qaala ya muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati llah wa bi silati rahim wa inna qawmaka qad halaku fad'u allaha lahum Abu <laughs> Sufyaan ne Muhammad yow de yaay woote ku mooy comme riwaay Imaam Buxaari bi gisoon sànq ci topp yàlla ak jokk mbokk te say ñooñ kat ñu ngi aw ko de ay ñaanal leen yàlla ñaanal leen yàlla waayu qaala allah azza wa jalla nee na borom bi kawete mag dal ne fartaqib yawma ta'ti as bi dukhaanin mubiin yaghsha an-naasa haadaa 'adaabun aliim voilà nee na borom bi bi ayooyu ba bu muy waxe innakum 'aa'idun jàng nañ ko sànq qaala Ibn Mas'ud ne afa yukshafu 'adaabul aaxira ki naan loolu ñëwagul aaya bi dafa continuer borom bi nee loolu du boobu noonu dina leen ko teggeel alaaxira bu mbugal ñu ñëwee dinañ leen ko teggil yéeféeri déedéet yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun fal batshatu yawma badr wa qad madat ayatu duxaan wal batsha wal lizaam wa ayatu ruum voilà mu ne fa romb na li nga xamante ne mooy batsha bi yawmu badr la woon ayatu duxaan la muy wax romb na li nga xamante ne mooy lizaam mooy ka mooy mbugal mi nga fa sawfa yakunu lizaama Hmm? <laughs> day takkook ñoom mooy badar keroog waaw nga xam ne gu tar moo leen dal ci rey ak ñoom waa Quraysh léegi kon gis nga kon da gis ne imaamu Muslim rahmatullah alayhi moom solo na ko gis na voilà kon muttafaqun alayhi la léegi nag ginnaaw lii léegi bon xam naa on va faire vite waa <laughs> hadis la nag bu gudd quoi premièrement kon euh, ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna mooy kon gis nañ ne fii lan moo fii lëkkaale ak suñu bunt mooy tere bi ñuy tere takalluf Ibn Mas'ud dafa jàpp ne aji wax ja la mu def mooy takalluf parce que loolu mooy takalluf mooy kuy wax ci lu maîtriser wul loolu mooy takalluf waaw mooy di yenn woo loo xam ne di dugg ci sujet yoo xam ne maîtriser woo ko nan lay waxe ne suuratu duxaan li muy wax ñëwagul alors que loolu ñun ñu dund ko ñun saxaaba yi rajo ñu ne woon Makka yeneen saa yeneen saa saa ñun ñu dund loolu waa Quraysh mu dal leen ba borom bi wuñ ko indi obstacle kubra muy bésu Badar loolu xew ba pare moom mu ne loolu ñëwagul loolu bokk na ci takalluf waaw di xuus ci sujet yoo xamante ne maîtriser maîtriser woo ko di su di xuus ci ay sujet yoo xam ne maîtriser. maîtriser woo ko waaw wal iyaazu billah waaw léegi léegi ginnaaw loolu ginnaaw loolu eh, mooy lool mooy lëkkaale bi moo tax mu ne lim ne yaa ayyuhan naas man alima shay'an falyaqul bi ku xam dara na ko wax wa man laa ya'lam ku xamul na nga ne allahu alam yàlla xam képp ku deful lii yaa ngi dugg ci takalluf mooy boo génnee ci li nga xam di wax di asaaloo bi di aventure wu ci loo xamul yaa ngi takalluf waaw te loolu mooy ñàkk a wax ci li nga xam ne li nga xamul ne yàllaa xam léegi nag sauf ko buñ paree lool kon lu lëkkaale bi leer la mooy di xuus ci xam-xam yoo xam ne maîtriser woo ko lool xeetu takalluf la mooy yaa ngi wax teg rek sa bopp loo xam ne yàlla tegu ko te daa may conséquence de parce que diine ji doo ci wax lu dul noonu ba pare ñu naan bon dara newu ci non day am ay parce que boo nee lii la mooy yàlla li muy wax lii la alors que yow walla yàlla waxul lool. léegi nag sauf que ginnaaw loolu lépp ñu ko waxee mooy waa mais à vrai dire aaya bi parce que duxaan moom euh, am na Xudayfa al-Ghifari mbokku Seyna Abu Zarra Xudayfa la tuddoon. moom dafa soowoo ci yonent bi alayhi salaam xadiis muy saxiixu muslim imaam muslim yonent bi alayhi salaam mu ne yonent salaam moo génn ci ñoom wax leen ne leen saa du taxaw lu dul ñu gis fukki am na fukk loolu lañ naan mooy les dix signes yi gën a màgg yi nga xam ne yooyu moom buy ñëw mooy saaw di ñëw sinon avant yooyu am na ay centaines de signes ëpp sax ay sax yoo xam ne Alquran sunna boo demee da ko ciy fekk. xillatul amaana waa ñàkk kóolute ray gi bari waaw waaw kasratul harj voilà kasratul euh, xillatul xayaa ñëw kersa ci jigéen ñi xees ak nit ñi ak tamit ni mooy yu bari bari bari yoo xam ne yeneen saa salaam wax na ko yenn yi romb na nit ñi gis nañ ko am na yoo xam ne surtout yu mag yi moom xaajaguñoo ñëw parce que yooyu bu ñuy ñëw ñooy ne ah saa moom na bokk na liñ digoon te lu doon tig da ñoom dajjaal ñoom ya juuj ak ma juuj ah bu yoneen sa alayhi salaam ci boobu boole na ci ak duxaan ne am na duxaan benn fumée boo xam ne day ñëw waaw ak xuruju dabba waaw mooy ak naar mooy mooy mooy mooy mooy boobu génn ak li nga xamante ne ni mooy safara soos jóge di jóge yaman di takk di puus nit ñi fi nga xam ne mooy fa lañ leen di attee muy mahshar ardul mahshar di ardu sham muy muy muy la grande cité loolu yëpp yoneen saa salaam bi muy tudd loolu fukk yooyu fukk yooyu ñu ngi koy tudd boole na ci suuratu duxaan voilà non pas suuratu duxaan suur boole na ci ab duxaan ne li nga xamante ni mooy Euh, euh, euh, saxaar soosu boole na ko ci voilà boole na ko boole na ci am duxaan yone saasam nee na bu àddina yi waaj tukki bokk na ci fukki siig di siig yi gën rëy ak duxaan ci la moo tax al imaam xaafis ibn Hajar bi muy saraal yi mu ne eh, fii nag lañ gën dudd yi détail que tafsir même tafsir wax nañ ñëpp wax yi ñëpp wax nañ ko dañ ko wax nag ci lu gàtt tënk ko ci suuratu duxaan bi bi muy saraa fii kitaabu tafsir suuratu xaamim ad baabu qawli rabbana kshif anna al-'azaaba inna mu'minuun mu ne eh, lan la Ibnu Mas'ud wax mooy dañ dafa bañ ne loolu amul loolu weesu na boobu te ne loolu am weesu na imaam al Ibn Hajar mu ne nag mu ne wa hadha alladhi amtarahu Ibn Mas'ud qad jaa'a an Ali mu ne lii Ibn Mas'ud ne am ne bañ ko mooy ndax aji nettali dañu woon Kinda li mu nettali dane bu àddina bi waaja tukki dafa am benn fumée bu rëy saxaar su rëy boo xamante ne day jóg boo xam ne day jóg boo xam ne day jóg waaw nga xam ne buy day jàpp jullit ñi naaru sot comme li wax sànk rek la leen di jàpp kantaa yéeféer yi da leen di rey waaw loolu Ibn Mas'ud ne loolu xam nga aji nettali bi loolu la wax mais Ibn Mas'ud moom dane bu dee aaya bi weesu na loolu amul loolu weesu na mooy am na ba pare loolu nag la imaam alxaas na xajar ne loolu nag Abdallah ibn Mas'ud di bañ mooy duxaan boobu di ñëw yowmal qiyaam bu ilaada yowmal qiyaam bi am mu ne loolu de ndaxa solo nañ ko jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw loolu mu ne hada alladhi ankarahu loolu nag nga xam ne moom la bañ ibn Mas'ud ah qad jaa dikk na an Ali jëlee nañ ko ci sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullahil ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi mu ne ah, fa akhraja Abdurrazzaq mu ne al imam Abdurrazzaq as-San'ani mu ne al imaam Abdurrazzaq dafa solo wa ibnu Abi Haatim ak al imaam Abi Haatim ci yoonu al-Haaris mu jëlee ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne qaala aayatu duxaan lam tamdi ba'd waaw mu ne eh, aayatu duxaan Seydina Ali radiyallahu anhu ne aaya bii saar bi di wax Seydina Ali ibn Abi Taalib ne aayatu duxaan lam tamdi ba'd ne aayab duxaan bi rombagul mu ne aayab duxaan bi rombagul loolu rombagul yaxudul mu'mina ka hay'ati zukaam wa yanfuxul kaafira hatta yanfad Seydina Ali ibn Abi Taalib ne aaya boobu rombagul saaru mooy yawma ta'ti as-samaa'u bi duxaanin mubiin mu ne loolu rombagul waaw day jàppe nag bu ñëwee day jàppe jullit bi comme ab soj la koy def bu dee yéeféer bi moom da koy da koy yan ko da koy ëf ba ni muy deewe waaw mel ni koy aspiré ko mu ne summa axraja Abdurrazzaq ginnaaw yi mu ne al imam Abdurrazzaq ginnaaw gi mu soloo min tariq ibn abi Mulayka ci yoonu al imam ibn abi Mulayka qaala mu ne daxaltu ala ibn Abbas nekkoon juge am laa ibn ibnu Zubayr bi mu newee xalifa fële ne woon jiite woon Makka mu ne dama dugg ci ibnu Abbaas radiyallahu anhuma yawman benn bis fa qaala lii mu ne ma lam anamil baari hatta asbax hee ma dugg ci ibnu Abbaas radiyallahu anhuma sayyidna ibnu Abbaas ne ma man di biig damaa were keek waaw guddi gi yëpp nelawuma man ibnu Abbaas ba ni may xëye ndax qaalu tala al kawkabu du zan zuzdanat fa xasina ad-duxaan qad xaraj nee na parce que ñu ne biddiw boobu moo ñëw te loolu day wone ne fa xasina ñuy ragal ne que ne duxaan mooy saxaar soosu wari ñëw bu àlliray tukki moom moo ñëw euh, imam alxaafis nag lii imam alxaafis wa xajar non ibn kathir lii nii xadis yi wér na moom ci tafsiram bi dane lii wér na voilà léegi kii imaam al-Hasan Hajar nag moom dane wa hada axsha an yakuna tasfiha mu ne man damay ragal ne tasxiif da cee am mooy Ibn Abbas waxul duxaan damay ragal wa innama huwa dajjal damay ragal ni ad dajjal la doon wax kene day doon ragal ne dajjal lay génn waaw mu ne wa yu'akkidu waaye bon loolu mooy moom lu mu yaakaar rek la yi moom ni mu ñëwee da duxaan bi la wax léegi nag imaam al-Hafiz Ibn mu ne wa yuwakkilu kawnul aayati kaayatu duxaan lam tam dima axrajahu Muslim min xadiisi Abi Shurayh rafa'ahu mooy xadis bi ñu la doon wax sànq mooy mu ne liy dëgëral ne noo aayatu duxaan bi rombagul malgré Ibn Mas'ud da koo bañoon euh, mooy li imaam Muslim solo xadis mooy li ñu la doon wax sànq di nga xam ne da ne Abu Shurayh moo bi Abu Shurayh la beneen bi kële la Xudayfa bële al mu ne laa taqumu saa hatta taraw asharata ayat ashara ayat mu ne yeneen saa saam dane saa du taxaw lu dul ngeen gis fukki laaya mooy xadiis boobu rek même bi la parce que abu surayxa bi mooy mooy mooy Xudayfatu ibn Asiid al-Gifaari voilà looloo doon dàkkantalam léegi mooy xadiisam biñ la wax nañ ko sànk ci gàttal bi maan dañoo newoon ni mu ko waxee dana dañu newoon woon ci <laughs> dañu newoon ci peggu kenn benn ci néegu soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam léegi ñuy fàttali woon te ñun saxaaba ya toogoon foofu saakuwaa ba suñu kàddu yi jóg yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lan takuuna saada du am am lam taquuma du taxaw as-saa hattaa yakuuna qabla ashru aayaat loolu ne fukki màndarga ay signes yu mag dinañ xew ba pare mu ne tulu'u shams min maghribiha bi ci njëkk rekk mu koy lim dinañ yi muy lim mooy jant bi doon so fi mu doon génne contraire bi lay génne fi mu doon dugge coucher du soleil fi muy am foofu la lever du soleil di amee wa xuruju daaba ñaareel génnu bet booba lépp dàbb googee wa xuruuji Yaajuuj wa Maajuuj génnu Gog et ñeenteel at da wa dajjaal muy masiixu dajjaal al al al a'warul bi nga xam ne ab kàccikat la muy l'antichrist mu ne wa Isa ibn Maryam ak Seydina Isa ibn Maryam foog mu ñëwaat wa duxaan mu tudd ci duxaan bi saxaar boobu wa salaasatu xusuuf ak ay éclipse yoo xam ne day am jàpp bi nga xam ne jàppu jant beeg weer wi xasfun bil maghrib mooy eh, kii hein hein bi nga xamante ne mooy day am ci euh, maghrib bi ak mashriq ak bi am jaziratul arab waaw léegi mu ne bi ci mujj nag mooy benn safara wa aaxiru zaalika bii mooy benn taxruju naarun min al yaman min qa'ri adan tasuuqu an-naasa ila al mahshar waaw mu ne ab safara la soo xam ne yaman lay génne jóge fa nga xam ne ci adan mooy capitalu yaman ca lay génne ca bijir di takk jëm nit ñi di ko daw mu leen di jëmale kenn manu kenn xalaatul kenn manu koo fay moom kay nit ñi di daw jëme fa nga xam ne fa lañ leen di dékkale Allahu akbar léegi kon mooy xadiis bii moo la imaamul la xaafis na xajaar ne bii moom <laughs> ah, <laughs> ah ah ah que <laughs> ah, loolu nag day mel ni ah, ah loolu day mel ni affaire bi kon lii nii moo imam alxaam naa jar ne bokk na liy dëgëral ke sax affaire bi duxaan bi ñëwagul mooy xadiis bi xadiisu euh, Abu Surayja bi moom day wane ni affaire bi xewagul nga xam ne imaamu Muslim moo ko soloo mu ngi nii waaw mu ne war a waa beneen mbir boo xam mu ne soloon at-Tabari al imam at-Tabari min xadiisi Rib'i ibn Hudayfa non ribayin an Xudayfa bii nag mooy Xudayfa bu gën a siiw ibnul Yamaan bokkul Xudayfa ibnu Asiid biñ doon sax saa xaari mu ne boobu mu ngi jële ci yoonu ki nga xam ne mooy Xudayfa moom ribayi jële ko ci Xudayfa radiyallahu anhu marfu'an lu mu yëkkati fii xuruujil aaya ci génn mandarga yi nga xam ne ñooy xew laata jamonoy tukki mu boole ci wat duxaan ak duxaan mu ne qaala Rasuulullah nee na yonent sa Xudayfa ne yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu leen di tuddal lool mu ne yeneen saa saa wamat duxaan ne ko waaye yeneen saa saa duxaan boobu nga wax mooy lan mu ne fatalaa hadhihi al-aaya yonent bi saa saa jàng yawma ta'ti as bi duxaanin mubiin qaala amma al-mu'min yonent ne way ngëm yàlla di fa yusiibuhu mithlu minhu ka hay'ati az-zukma mu ne moom day mel ni sot rek moo koy ciy dal wa amma al fa yaxruju min manxari min manxarayhi wa udunayhi wa duburihi mu ne moom saxaati da koy dugg di génn ci bakkanam yi di génn ci noppam yi ak li nga xam ne mooy buy def àll fa muy jaar mooy fépp fu am bën bën rek saxaar si daf cay jaar di ci génn da ci dugg bay génnaat léegi nag <laughs> eh, mu ne waaye nag sauf que wa isnaaduhu da'if eh, kii nag mooy càllale bii moom wérul aydan ba léegi mu ne war a wam nu abi xaatim imam nu abi xaatim soloona min xadiis abi sa'id nahwahu mu ne Ibn Abi Hatim solo na ci hadis Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bu mel nii waaye boobu it mu ne wa isnaaduhu da'ifun aydan moomu it sanadam dafa càlle dafa dafa da'if mu ne wa akhrajahu waaye solo na ko marfu'an marfu'an ci lu yëkkati ba ci Yonent saa salaam mooy yemul ci Ibn euh, Abu Sa'id radiyallahu anhu mu ne bi isnaadin aslah min boo xam nag moo gën bi weesu mu ne waaye wali Tabari al-Imam at-Tabari solo na ko min hadis beneen yan saxaaba. abi malik al yi muy sayyidina abu malik al ashari radiyallahu anhu boo xam da ko yëkkati moom it bana yoneen saasam nee na inna rabbakum anzarakum salaasa mu ne seen borom de mu ngi leen di tëkkoo di leen xuppe ñetti mbir ad duxaan yaxudul mu'min ka zukma mu ne duxaan bokk na ci mooy saxaar soosu nga xam ne mooy am nga xam day jàppe nit ki julli bi nga xam ne ci amee mooy saaru soj voilà voilà léegi mu ne al xadiis wa min xadiis ibnu umar mu ne naka noonu it am na beneen saxaaba yi boo xam ne soloo na ko ci moom muy Ibnu Umar radiyallahu anhuma bu mel nii naxu wa isnaaduhuma da'if mu ne waaye ñaari càllale yi ma mujjee wax dañoo wéri di mu ne nag imaam al-Hafiz nag di def conclusion mu ne laakin mu ne waaye ah tadaafuru hadhihi al-ahadith mais bariwaayu hadith yii nag di wan ne ah duxaan nag am na duxaan boo xam ne moom mu ngi ñëw te ñëwagul yadullu day tegtale ala anna li daalika aslan mooy ka doon wax ibnu Mas'ud di di di ko bañal loolee lam doon wax am na cosaanaa mooy du loo xam ne day wax day waxantu wala day wax lu ko leerul walaw sabata mu ne bu bu bu doon sax na tariqu xadiisu Xudayfa bu doon yoon bi nga xam ne mooy nettali Xudayfa ibn al-Yamaan bi ma wax sànq nga xam ne Rib'i moo ko jëlee ci moom mais leen sa salaam moo tudd aaya yi ba tudd ne. duxaan ma ne ko luy duxaan mu tudd tari aay bi xam nga ne ne la imaam alxasan xajar dane sauf que hadis boobu wérul mu ne yoon boobu moom bu wéroon jóge ci sayyidina Hudayfatu ibn al-Yaman laxtamala an yakuna huwa al-qaas al-muraad fi hadith ibn Mas'ud mu ne kon doon ko kon doon na yeno ko nañ ma ne peut-être que supposé que ne kooku nit ñi ñëwoon wax ko ibn Mas'ud ba mu mer ne daa am benn waay bu nekk ca Kinda di nettali te buntu kenn la di nettali di wax lii naan doxaan bi bu fa euh, kii àddina yi waaja tukki lay ñëw mu ne woowaa dinañ ne amaana kon kooku noonu i Xudayfa la woon mais nañ naan imaam Ibn Hajar rahimahullah lii mu wax du luñ mën a dégg parce que bu dee Seydina Xudayfa la bu doon moom la Ibn Mas'ud bu xamoon ne Seydina Xudayfa ko wax doonuloon waxe lii manul parce que xam na quand même Euh, saxaaba la ci tamit du n'importe qui quoi voilà baax na ba Seydina Omar radiyallahu anhu yu bari ci fitna yi nga xam ne ñooy xew Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da doon laaj Xudayfa waaw da doon dellu ci moom di ko laaj parce xam na ne moom liñ ci takk ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeneen ñi takkuñ ko parce que moom moo ko wax te tamit ñoom dañ ko ko xamee woon ah. Sayyidina Hudayfa radiyallahu anhu nee nit ñi lañ doon laaj yonent bi alayhi salaam lu baax man ma koy laaj lu bon ngir moy ngir man koo moytandiku mooy bu doon Sayyidina Hudayfa la moo ne woon ci buntu Kinda di wax lool Ibnu Mas'ud manu la wax lool waaw man na ne xaw ma li muy wax waaye man lii laa jàpp dina ko waxe neneen mais du jàpp ne waa ji du jël wax Hudayfa sànni na le te xam na ne Sayyidina Hudayfa du waxe xalaat ci loo xamanante ne rawante na loo xamante ni nii kenn du ko waxe xel rawatina saxaaba du waxee lool ci xel lu war a ñëw avant yawmal qiyaam di xew naka la saxaaba di taxawee di ci wax xel ba keneen saxaaba naan kuy wax na nga wax loo xam mooy loolu manu la ñun loolu lañu gëm manu la nekk Xudayfa parce que bu doon Seydina Xudayfa la Ibn Mas'ud dina gën a li ñuy wax même bu dee ne moom li ñu jàpp jàpp na ko ah këñ li xewoon na mais loolu dañ naan pour wax yi dañ naan Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu li mu wax dëgg la mooy moom li mu wax loolu lu mu dund la këne waa Quraysh lii la woon borom bi wàcce woon aaya yi euh, sauf que tamit li ñu wax loolu la parce que lu tax parce loolu yoneen saa salaam moo ne loolu bokk na ci siig yi ñëw mooy duxaan am na duxaan bu xewoon ci waa Quraysh te sax waa waa Quraysh du duxaan sax lañ gis xam nga loolu ñëlee ab wax la buñ mën a wax nii mais yore borom bi dane yawma ta'ti samaa'u bi duxaanin mubiin bés bi nga xamante ne nii mooy asamaan si day nga xamante ne mooy saxaar la soo xam ne bu leer est-ce que waa Quraysh daa ci ñoom ñoom dañ doon yenn ah. non c'était pas une parce que moom mi wax da nga dañoo xiif xiif xiif ba kenn ci ñoom bu ñu xool digganteem ak asamaan si mel ni day gis euh, ka hay'ati duxaan loo xam day mel ni comme mooy ñoom ci seenu xiif la woon mais nekkul ne borom bi daa indi ab ab doxaan foofu ab ab ab ah. ñoom ñoo xiif ba bu ñu xoolee asamaan si mel ni moom la gis mais loolu du mubin ci ñeneen ñi xam nga jëli mën nañ ne waaw kay loolu mooy wane ne kon affaire boobu xewamul dëgg la mooy aaye boobu mën nañ ko dégg tamit xew-xewu Quraysh bi mais sauf que mënu la limité waaw te tamit boo nee léegi taxawal. li Ibn Abbas ne li borom bi ne inna kaashiful azaabi qalilan innakum aa'iduun mooy dañuy wuññi mbugal mi tuuti xam nga loolu moom Ibn Mas'ud li mu wax loolu da nga koy dégg voilà moo tax mu ne est-ce que yawmal qiyaam dañuy dindil dañuy wuññil euh, Abdullah yéeféer yi mbugal mi hmm? man nañ ne bu boobaa mooy inna kaashiful azaabi qaliila wal ilmu inda allah kene dinañ dindi buggal ñu tuuti mooy pas gi ko bàyyi leen ñu def mais innakum aaiduuna di ngeen delluwaat waaw kañ ngeen di delluwaat ci buggal mi yawma nattishu basatal kubraa dëgg la moom li mu wax noonu yéen moom badaar la ak yooyu mais sauf li ñu bëgg a wax mooy duxaan yamul foofu kese waaw bu dee laaya bi lam doon wax lu taxoon mu wàcc jamono jam wàccoon Ibn Mas'ud kenn ginu koo xam moom mi fekkoon wax mais Seydina Ali radiyallahu anhu muy wax ñoom Seydina euh, kii euh, ak Hudayfa ibn Asid ak ak yeneen riwaay yi ñëw ak ci Mawlana Ibn Abbas wax naan damaa moo dama foog ne tafsir la jàll doon wax mais loolu dañ naan en tout cas riwaay yi loolu lépp mënu nekk loo xam ne ay waxi falaa falaa la quoi waaw loolu ay waxi falaa falaa de rawatina Hudayfa ibn Asiid radiyallahu moom xadiisam mu ngi ci Sahih imaam Muslim xadiis la bu wér mooy bi ñu wax sànq yeneen saa saan diw tudd fukk yi nga xam ne moom bu xewagul mooy yawmal qiyaama xewagul am na duxaan buy xew foofu waaw moo tax Ibn Mas'ud lenn rek lañ mën a kii mooy le fait que mu ne duxaan jeex na mooy waaw mais mën nañ ko déggee lim ne duxaan jeex na mooy duxaan boobu aaya bi di wax. dëgg la bu dee ci Quraysh comme ni mu ko waxee noonu te noonu la la xewoon loolu jeex na mais suuf am na beneen buy ñëw waaw te bu boobaa ñi nga xam ne dañoo saxal ne aaya bi sax loolu lay wax dañ naan aaya bi al-ibratu bi umumil lafz laa bi xusuusi sabab waaw mooy aaya bi dëgg la ñi la doon wax mais yemul ci ñooñu ndax asamaan si tamit dina ñëw te bas boobu bu yawmal qiyaam bi waaye ñëw dina indi duxaanun mubiin tamit boo xam ne boobu moo gën a ndax waa Quraysh ñoom dañ doon gis ci jenneer kese lañ ko tegoo dañ doon jenneer kese ndax xiif alors que bële moom bu ñëwee mooy ni muy demee jullit bi day mel ni ku sot yéeféer bi da koy rey